bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa nabiyyina wa shafi'ina wa habibina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa imamid siddiqin mawlana abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafa'ihil muhtadin wa ahli tariqati al-faizin ar-rabihin amma ba'd ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci yentaan bi alayhi salaatu wassalaam euh, ci jotaay bi weesu gisoon nañu euh, maanaam ci rëyul zam'aan fi mawlidi sayyidi bani adnaan bu euh, mawlaana cheikh sayyidi alxaaji malik si ibnu usmaan alayhima rahmatu wa ridwaanu rahmaan gisoon nañ ci mbambastal bi maanaam li nga xamante ne moom la ci Cheikh Seydi Hadji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu doon waxtaane euh, ci wàllu li nga xamante ne noonu la nosewee buntu yi maanaam noonu la moom noonu la nosewee euh, xasida bi ci ay alfaazu mustarika mooy kàddu yi nga xamante ne dañuy faral di bokk li ñuy tekki dañuy dañuy faral di bokk niñ leen di bindee waaye bokkuñu liñ leen di ñu tekki maanaam ñëw bokk niñ leen di bindee bokk niñ leen di waxe bokk niñ leen di ma bokk niñ leen di tombe te bokkuñu niñ leen di ni ñuy maanaam maanaa yi ñu am euh, gisoon nañu ci jotaay bi weesu euh, abiyaat yu njëkk yi tamit maanaam gisoon nañu maanaam maanaam globalité bi ci boppam euh, ba léegi nag insha allahu taala maanaam ñu daal rek tàmbali fi nga xamante ne maanaam moom la ñu yamoon maanaam dañuy jàppaat bind maanaam fi ñu lu ñu gisoon bu ko defee ñu mën a yeggale ndax ni woon alaa yaa daadu alaa moo waaye yaa daadu yow daadu way xakk way ngal la yow nabbi i ni euh, nettali ma wax ma soloo ma bi zikril baan ndax ci tudd garabu baan googu maanaam est ce que ndax ndax ci tudd loolu tax taaru ci lay doxte ko al uyunu bët yi afii bay min moo ndax ci dox la nekk xibaalu ki say buum maanaam sa buum mbëggeel mi ngi ci dox am wala boog bi bay nin daa nekk ci jokkolo maanaam suñu diggante relation bi ñu amoon ndax ba léegi noonu la maanaam euh, maanaam yaa ngi fàttaliku ci ay jamono ni ñu meloon man ak yow mais est-ce que noonu la mel ba léegi wala euh, dafa dox sama diggante ak yow dafa dox ba pare jokkaloo li ak saaxeen ay way ñoo xam ne da ngaa xër ci ñoom maanaam ci mbëggeel ñoo xamante ne di raamata ña nga dëkk ba ñuy wax raamata waaye xam yi nii waay maanaam mooy ci xajaas bi rek foofu yëpp waaye waaye xabaare ma waay waaw fi fii kaay taxawaay tay tànga taxawaay nab ki bu ko defee ñu jooy al ahibata soppe ya tay bu ko defee ñun nu daawi ñu daal di fay ñu daal di faj danan ak sonong boo xam ne fii naa nekkoon na ci ñun bi ijraa yi ci daw ak suuni rangooñ yi maanaam ci sidit yi ilaama waaye jëm ba kañ waay euh, maanaam gisoon nañ ni euh, ilaama maanaam laa bi dañ koy bindee te maa bi ma maanam ma la mais woy wi moo tax mu daal di koy yokk maanaam lor way wi moo tax ilaa ma maanaam jëm ba kañ tàttal yi na ngay gàttal lu ngay bàyyi nag di kay yi ci di ñaas xal bi sama xol bi naari xob bi ci sawar ak mbëggeel kayyan ak maanaam ñaax boo xam ne xayra wu ni lu gu doye di de toyi nag maanaam mooy atoyi nii nag ndax dangay ngay abal alhawa maanaam bànneex boobu nga xamante ne mooy bànneexu mbëggeel boobu nga xamante ne euh, du du ñuy du bu ñuy du maanaam kenn mënu koo maîtriser maanaam bu xësee am rek maanaam xol bi mooy chaviré quoi maanaam ndax kon da ngay abal kon fii maanaam bànneex mbëggeel moomee ndax da koy abal fii kulli yawmin ci bis bu jot mu daan ab gobar ah, paaka paaka ñaw yooyu te ngan ngan di paaka yooyu nga xamante ne ah bu ko defee tafri yi muy dagg alfuaada xol bi ma alwat yi ak buumu buum yi nga xamante ne mooy jokkaloog rees bi maanaam buumu xol bi jokkaloog rees bi ba pare di yéeg ba ci kaw maanaam ne bu ñu daggee rek nit ci dee maanaam yow nag nga jël mbëggeel googu jox ko paaka boobu ba pare joxoo ko paaka bu simple maanaam gobar nga ko jox muy dagg dagg bu métti hmm? waaye daa i waa bàyyil an si wàllu sa ak taxannuja benn ci ñenke yi nga nekke zaata dallin di boroomu jong njeeget maanaam jonge jonge ji ngay jonge maanaam benke ñenke bu ànd ak jonge maanaam loolu lay wax ne moom la yore nga xamante ne léeg-léeg mu soof léeg-léeg mu nekk koo xamante ne bu maanaam eh, da ciy bo day boole soof mitti mais boole ci doo ko mën a maîtriser maanaam mënoo ci dara boo xam ne bi ci moom rek yas daadu ci lay yokkoo kal bi sama xol min futuuri ci ay fitna yu réeré maanaam nga xamante ne damay tàggoog sama sago rek saa su ne nga may wan ay ay ay ay ay ay manière yoo xamante ne ak di dox di di di maanaam ni ngay ni ngay doxee ak ni ngay jëfee ak say manière na ngay waxeeg man ak ni ngay defe ba nga xamante ne daanaka loolu mënatu maanaam du ma àttan ah mbëggeel gu tar googu nga xamante ne moom la may yokk rek waaw nga xamante ne sa manière yëpp daf may yokk mbëggeel nga boole ko. dañ nag di ko booleeg ay benke ñenke nag waaw di ko booleeg ay benke ñenke hmm? léegi ñu war a jël li li mu war a tàmbalee mu ne qaala bi lisaan muttasil fi al kitaab la yàlla xablal jaddidi haa fi tajdidi nahya kulla hiini wa bi sirrin ghayri faashin wa kuuni bil maahidi manazila qad ahittu biha bi sal'in wa kazimatin jinaanan lil qatini ahittu biha wa kuntu raqiya balin uhadithu min hadithin zi sujuni mu ne alaa waawee waay alaa yóbba mu yëgal la waay waay sawaay waay waay daado xablal mawaddati buumu mbëggeel buumu mbëggeel maanaam al mawadda mooy mbëggeel goog nga xamante ne dafay ànd ak attachement maanaam euh, wad maanaam day ànd ak attachement ba pare maam ñu ngi jóge ci wadda tamit biy tekki ñu gët dara borom borom subhaanahu wa ta'aala tuddee na boppam tur bii mooy ci ci maanaam tur bu mu xaree ci lii mooy wadudu nga xamante ne daa bëgg nit ñi mbëggeel bu yéeme maanaam nga xam ne dafa takkoo ak ñoom maanaam kon maanaam buumu mbëggeel googu nga xamante ne day ànd ak benn attachement bu bu yéeme buy am ci buumu mbëggeel googu mu ne waaye jaddi bii xaa yeesal ko waa daano yaa ngi fàttaliku nañ bëggante woon xëy na léegi àdduna demee na neneen ba sa xelam yi ci ñeneen waaye nag bu mbëggeel gi nga xam ne moo nekkoon suñu diggante tënk koo beesalaat ah waaw ndax bu mbëggeel moom beesal rek maanaam bañ a nekk ci routine bi bari na ay àndandoo yu yàqu li ko yàq mooy routine bi maanaam xëy. maanaam mel nañ mel rek nekk ci lañ ne rek tous les jours tous amul dara luy soppeeku ci kër gi amul dara luy soppeeku ci doxalin wi kenn bu indi thème bu bees loolu day yàq day day day day yàq day yàq euh, euh, ànd maanaam day yàq waaye kon bu mu mbëggeel waaye jat bi bii xaa yeesal ko maanaam li ci sax daal dëkk tudd bu mu mbëggeel bi ba pare daal di waaye yeesal ko maanaam munal na ni yeesalal bu mu mbëggeel bi déedéet dañu bu mu mbëggeel bi nga waay waay yeesal ko maanaam nga gis insister yuy insister ci am solo boobu mu ne ndax foofu foofu yi nekk na ci at taji di di yeesal joogu maanaam ci yeesal googu nekk na ci loo xam ne ndax yaa daan ci dundee ku ndax yi jamono ju ne waaw nga yeesal rek bu mu mbëggeel bi saa ne waaye kenn koo yeesal parce que su beesul su beesaatul maanaam su mu dund moo dul mën a nekk daan ci ñëw insha allahu taala ci buntu sóobu tamit daan ci ñëw insha allah parce que dañuy njëkk a jël maanaam partie bu nekk après partie bi suñ ko jeexalee ñu doog cee dellu si waat si wàllu sóobu yi maanaam euh, waaw comme bu bu mbëggeel googu boo ko dul beexal dund gi du mën a jàppandi waaw waa naa jii nii waa léegi daana <coughs> man sax dama lay proposer dara maanaam au lieu nga may bàyyi ma nekk ci métti ji ci coono ji di la xalaat saa su ne di toog Ah maanaam sama yitt yëpp maanaam ma daal koy teg ci yow kefe waaye naa ji nii déema bi sirrin ci mbóot moo xam ne gayri facile du wuy du luy wuññeeku maanaam wax ma rek secret boo xamante ne mag yow rek ñoo koy téye waaye déema dara waaye ko defee sax mu féexal sama xolo tut maanaam ma xam ne sax maanaam mu nekk benn genre réconfort mais yow doo waxoo dara di jooy toog fii nii nekk di xalaat ñeneen te man yow laa bëgg xam nga loolu métti na wa kuuni te nekkal bil ah, bil ma'ahid ci bërëb yënu miinoon te daan fa daje zakkir yi nii fàttali ma ko maanaam dee ma wax bërëb yënu miinoon di fa daje saa ne ah dégg nga euh, place lañ daan ànd di dem ak ah doxantukaay yañ nekkoon ah dégg nga restaurant yañ daan daan fréquenté ah place yooyu yooyu fàttali ma ko waaye ah, ah. au moins ma daal ma xam ne sax nga benn intérêt bu ndaw ci man maanaam am nga tuuti xam waaye daadoo moom toog rek mu ne ko mu na manazila mooy wàccuwaaye mooy bërëb yi nga xamante ne fa lañ daan nekk maanaam fàttali ma yooyu nga xam ne xat dëgg-dëgg ah it miinoon naa ko bi sal ak des ala maanaam muy xur bu nekk ca Madina maanaam tun euh, euh, doj la wu nekk ca Madina maanaam nga gis ne kon euh, day junj li nga xamante ne moom mooy place bi muy maanaam ci Madina maanaam nga dëgg yi dëgg dëgg dëgg euh, ka mu sopp maanaam mi ngi wax ak daado mais euh, day day day day junjaale ne daadoo rek rek rek maanaam daadoo tam koo jóg te dina leer ci kanam insha allah waaye maanaam bu joxee exemple ni muy mën a bëggee daadoo ak ni ñuy doxalee moom daadoo bu boobaa nga daal di ciy mën a xamee ne ah ndekete kat yenente bi de sallallahu alayhi maanaam bu lee bëgg googu bëgg daama lu tuuti la par rapport ak bëgg yenente bi moom sallallahu alayhi maanaam moom mooy loolu maanaam sentiment bu kawe la mu ne ca sala wa ak ca Casamance Casamance ci tefes gi la nekk maanaam place la boo xam ne diggante dëkk bi tefes gi ci la nekk rek nit ñi di fa daje di waxtaan ak yooyu ngelaw mu neex a neex ah comme ni am xabatu li nga xamante ni Casamance ah comme ni ni Imaam Busayri wax maanaam nga xam ne ngelaw li day upp ah xam nga loolu mooy euh, place yooyu noonu nga xamante ne moom lay mooy nekk ci géej gi ñu daan koy aménager touristes yi di fa ñëw yooyu ngelaw li upp gaa yi di di di di seen problème yi voilà maanaam place yooyu la maanaam fàtte li ma yooyu waaye nga xam ne nii noonu naa ko yéegoon naa loolu maa yow ñoo ko daan ànd ah daanam ah jinaanan muy tool dër nga xam ne ah lil xatiin yi ñeel ñeel way dëkkaale ya ña fa dëkk foofu ñoom foofu la doxantoo mu nekk seen jardin public yi ah o oh, ahittum yéenoon naa bi ha foofa ah, aka makaan nii noonu wa kuntu te nekkoon naa gis nga jamono yama daan ànd ak yow di dem ci yooyu noonu di def tourisme di dem foofu ah akama nekkoon raxiya baalin koo xamante ne am péexum xel la maanaam koo xam ne bopp bi problème nekku ci nekku ci woon maanaam maa daal ma daa doon gi sama wet ñu ànd di dem ko dikk ñuy dox yañ daan dox sama problème maanaam àdduna moom awma ci woon problème awma ci xalaat lépp bànneex rek la daan doon waaw xëy bal waxaadisu daan naa waxtaan sax gis nga foofu waxtaan weñ fa daan waxtaan min xadiisin waxtaan la yoo xam ne ci ay waxtaan daan naa fa waxtaan waxaadisu daan naa fa waxtaan min xadiisin waxtaan yoo xam ne lii si juuni boroomi banqaas la maanaam mooy waxtaan yoo xamante ne amul <laughs> <laughs> li naan di ko kàllaan voilà <laughs> tellement que daanoo bañ nekkee man ak yow tellement que maanaam nekk wi daan neexoon suñu xel yëpp tranquille buñ daan waxtaan amul woon sujet day toog rek gaa yi waxtaan ku nekk day wax dara rek waaw li wax rek bu waa ji indee sujet bu bees rek bu amee ku wax dara rek ñu jàll ci loolu dem amuñu woon ay problème amuñu woon loo xam ne lu ñu soxal dëgg dëgg dëgg la woon maa maadaama daadoo gi sans wet ñu nekk ensemble rek maanaam amuñu woon benn problème bu spécifique nga xam ne lu ne lañ daan waxtaane ma ak yow gars yi saa yi boobu jamono jooju neexoon na si te te te maa ngi koy fàttaliku non fàttali ma waxal rek lu jëm ci jamono jooju daadoo waxal ni hmm? waaw comme ay morom ñi rek buñ nekkee nga xam ne <laughs> dañuy waxtaan ci lu ne waaw di di di nuyu blanche <laughs> waaw jotaay yi neex rek ñu fàtte suñuy problème moo tax am na daamaa naa ñañ daan naana ndool mo ne mooy na nadim mooy koo xamante ne da ngay euh, da ngay naan ndox moom maanaam moo xam da ngeen di naan boo lu ci ëpp nag ci ñi naan sàngara lay doon waaye euh, mu nekk rek naan naan ataaya naan café daje di naan café daje di di naan di naan di naan meew <laughs> di lee <laughs> ci guddi ci guddi gi ah voilà mooy jamono jooju noonu lañ daan nekk ak ñoom di def yooyu maanaam saa yu ma daan dem nag dama daan yóbbaale daado parce que daado moom fu ma nekk maanaam fu mu nekk ban foofu laay nekk waaw ñuy naan rek. waaw waaw moo tax moo tax waaw xew xew yii moom léeg-léeg yenn jeunes yu bari bari nañ ci gis seen bopp waaw mooy nañ daan naan dool ñooñu tellement que dane la <laughs> xoolal ñu mu leen melal nee na bu duuruñ ay weer rek nañu raas yu leer nañ waaw tellement <laughs> que dañoo màgg fa moom maanaam <coughs> day fàttali coono gu metti gi coono gu metti gi mu nekkee nii maanaam coono gu metti gi mu nekkee ci bëgg daadoo mi ngi fàttali ko jamono yu neex yooyu naan ñooñu doon naan ndool se ñuy gaayu gaayu taaroo doonu nga xamante ne ay jeune al maanaam ci fleur de l'âge lañ nekkoon leer nañ waaw moo tax yuqiru doon na dal al ay na bët maanaam da gis xol bu day sedd wéy buñ nekk nda ak ñoom waaw xidmam ay xarit lañ doon minta nii nii yoo xam ne ay maas lañ maanaam nga xam ne boo nekkee ñoo xam ne yéen say moroom lañ <laughs> amul contrôle voilà sujet bu la neex ngeen di wax façon bu la neex nga koy waxee parce que ñëpp yéen maasa waaw ñu ne suñ thème ñun sujet yi ñu la daan demee xam ne daan waxtaan rek ça va daama daal. maa ngi doon nekk ak daado moom problème amutu woon amutu woon waaw maanaam muy fàttali ci jamono yooyu man waaye daado nag instant bi nga bëgg maa bàyyi imagine nga jamono yooyu mu doon dund mais mu xëy xëy daado ne faaleetu ko loolu metti na waaw wa sara maanaam way tëdd lañu way way way way way way maanaam euh, sar'a mooy koo xam ne day tàqali ko sagom maanaam voilà boo xamante ne sarxadin ca sarxat sarxat am dëkk la boo xamante ne dañ fa daan defaree dañ fa daan defaree sàngara waaw foofu nga xamante ne dañ fa daan defaree sàngara moom mooy euh, moom mooy sarxat waaye bu dee dañ cee def ab sarxat kooku moom mooy mooy sàngara si ci boppam mais nag sàngara la boo xamante ne sàngara bu dëgër la boo xam ne bu xam nga sàngara yi tolluwuñu ay maqaama maanaam dafa am sàngara yoo xamante ne moom saa yoo ko laajee rek ñu xam ne waa ji boroom alal la voilà mais aussi sàngara soosu da cee bokk maanaam mooy comme apéritif yi ko nga xamante ne da cee bokk sàngara si nekk loo xam ne bu ko daan naan maanaam nga xamante ne lu tuuti boo ko ci naanee rek tàqali ko sa waaw ñun nag dañ ci daan jël dégg nga ay ay ay ay kii yu bari lañ ci daan jël waaw ñun ñun ñun ñun yu mag yi lañ ci daan commandé waaw bu ko defee bu ñu naanee ba pare rek daal daal di daal di bàyyeeku ñu <laughs> doot ñu xamante fu ñu ne loolu mooy sarax ak sarax bi waaw te ñun dañ daan dem ba fa affaire ba ca saanoo maanaam daan suñu su suñu tourisme yooyu voyage yooyu ñu daan def may ànd ak daadoo dañ daan dem ba fa affaire ba cosaanoo maanaam pour ñu voilà di naanee foofu quoi ñu xam ne dëgg-dëgg maanaam ci sarxat la ñuy dem ci boppam kun naa nekkoon nañ ni yaa man di nelaw dañ daan tëdd di nelaw gis nga buñ naanee sarxat wala buñ ci naanee ba pare dañ daan nelaw di nelaw di nelaw moo tax <laughs> fa maa yàq saanu amul woon kenn ku daan yeewu fii daal di dunoo nii ci kukku lëndëm bi maanaam guddi gi lëndëm guddi gi yëpp pendant guddi gi yëpp saa kenn du yeewu ndax xam nga ña nelaw ba doo yeewu yàndoor bu metti bi nga xam ne doo yeewu benn yoon ci guddi gi loolu daa bokk ci mandar day ñàkk problème voilà mais aussi voilà <laughs> maanaam ñoom doon bëgganteel maanaam muy mbëggeel bu tar gi nga xamante ne moom la nekkoon ak daado ak maanaam mbokk yi ñu daan àndal maanaam xarit yi ñu daan nekkal ñun ñëpp. loolu da daan waral ci ñoom ndeysaan ah waaw kenn daan yow fanos jox ñu mujj sax nekk umma Muusa kéem yoon comme day yéen ci àll Muusa alayhi salaam maanaam waxul sax ka ummi Muusa xam nga tey buñu nee diw comme gaynde diw comme gaynde bokkut ak buñu nee diw gaynde la ñaar yooyu du benn maanaam day moo gën a foor mu ne ñun dañoo meloon ni yent yàlla Muusaa ay sa maanaam yaay yent mooy comme li aay ba wax ba xam foo aadu ummi Muusaa faarixan maanaam xol yent yàlla Muusaa maanaam yaay yent yàlla Muusaa sa salaam maanaam bi nga xamante ne gaa yi Firawna daan yabal pour ñu ñëw jël ci xale yi dañoo ñëwoon borom bi subhaanahu wa ta'aala ne ko su la neexee nga téye ko su dee ragal nga rek jël ko fa alqihi fil nga jël ko nga dugal ko ci ci ci ci ci jiib ci ci dex bi dex gi dina ko indi waaw fal yulqihil yam ya'khudhu aduwwun lii wa aduwwun la maanaam bu boobaa géej gi dina ko dex gi dina ko indi ba jox ko koo xamante ne xamal noonu la dina noonam waaye kookoo koy yàq muy Firawna borom subhaanahu wa ta'aala daa di euh, bi yent yàlla Musaa alayhi salaatu wassalaam euh, ñëwee euh, mais in kaadat la yubdi la tubdi biha lawla an rabatna ala qalbiha maanaam nga xam ne xaw tuuti mu feeñal ne kii sama doom la waaye nag ngir ni bi muy bi mu koy yabal maanaam xol bi maanaam dafa tiitoon dafa tiitoon njaq waaw nekk ci tiis bu mag a que doomam la jël teg ko ci rek dugal ko ci benn kees rek mu jëm géej waaw nga xam ne tiitaange googu mu ci ne waaye buñ ñëwee ba jox ko ko ne ah rakab sërëm bi maanaam mooy magam ji magam ju jigéen ci ne ah man de xam naa ko ko mën a nàmpal parce que kuñ ko jox mu bañ ñu jox ko ko ñu daan koy indil yaay ji yaay ji di liggéey ci pale bi maanaam kale Firawna ah ñu koy fay salaire bu dul ba pare muy nàmpal doomam waaw nga xamante ne xaw tuuti bu dul woon yàlla ne bu dul woon li mu teg xolam kon xaw tuuti mu mu ne ci sax sama doom la de pourtant waaye secret boobu waru ko génne mais jamono ji mu nekkee ci tiis ak njàqare nga xamante ne xelam nekkul woon lu nit ci loolu maanaam ndax maanaam daf ko submergé quoi tiis géeg njàqare gi dakaa da ngaa ëpp doole maanaam dafa féex ci lépp ba mu des ci loolu ba mu des ci tiig gi njàqare gi ñun it noonu lañ meloon nee na ñun comme yaay yent yàlla Muusaa lañ meloon jamono jooju maanaam tellement que bànneex yi ñu daan dund dafa daf ñoo nootoon submergé ñu ah mënuñu woon a te suñu mënta nekk ci leneen problème adduna yëpp amul dara amul amul waxaat te dëgg-dëgg kunna naan nañ ala tayyibil qaruni ci ci maanaam ci ci ci teey bakkan maanaam qarun moom mooy bakkan maanaam ci teey bakkan lañ nekkoon mooy dundu dundu bu neex rek maanaam moom fi mu tollu daa que daado nee na du ko fàttali mbir yi moom mi ngi koy fàttali daado naan ko yaa ngi fàttali bu seen jamono yooyu jamono yooyu neexoon na maanaam nga gis rek subhaanallah fii ah. maanaam fi mu jaar ak moom yëpp daaloon nee na doot ko loolu metti te loolu da wan maanaam ak quel point quand même la ñu capable euh, maanaam bàyyi la saa yoo xamante ne amatuñ ci yow benn intérêt mu ne waxil naa ñuy njort rek dañ daan njort rek di toog Euh, da ngay tëb parce que daf ni waxil naa wa zunuunu lahaa ghuruurun musaalamatan min ad-dahr euh, min ad-dahr mu ne waaye waxil naa waxil naa daan nañ jort musaalamatan ak jàmmoo am min ad-dahr ci jamono maanaam dañoo jàppoon ni jamono ji dina continuer di ñu may jàmm ji rek maanaam jàmm ji ñu nekkee noonu maanaam moom période yooyu mu doon wax maanaam ni ñu nekke woon mais na moom daa jàppoon ne adduna nii lay continuer quoi moom jamono jooju nga xam ne alxaquli aji waraakoon la maanaam ak mën a waraate ak du maanaam jamono ji mën a waraate si tëtëtëtë waaye nag mu ne waaye maanaam lii mooy juma ak jumla yaakaar bi wa zunuunu njort yi la xaañal la ko xuruurun ak waraate maanaam di njort rek toog teg mbir mi ci ay opinion kese ay conjecture rek ndekete daal affaire bi daal ay way metti na de waaye wa maa kazaba jang maanaam kazzaba la waroon na doon maa kazzaba maanaam arab bu wax wa maa kazzaba an fa'ala mooy mooy néewul jang ne dana def nangam mooy yàggul daal bu yàggal dara mu def nangam mooy wa maa kazaba jang ak zama ak zamanu jamono ji li an ataana ci wa nahnu te ñun kat zawuti raareel boroomu wooru la jamono lu ñu dikkee bil xajuuni ci ci ci ci ci ci ci njuuj maanaam jamono dañoo njuuj maanaam ak xajuun mooy njuuj gis nga biñ gis noonu xadis biñ gisoon léegi ci Sahih Bukhari bi maanaam mexjan mooy bant boobu da dëng ni loolu mooy loolu la maanaam mooy euh, loo xam ne day jub ba ba nga yaakaar ne lii daal jub xocc rek mu jékki-jékki am fu dëngee maanaam loolu mooy njuuj boobu voilà loolu euh, gazwatul xajul dañ koy wax tamit maanaam mooy xare boo xamante ne maanaam xare njuuy la mooy da def da ngay mel ni kuy dóor benn plan mel ni lii nga nar a def ba sa bi jàpp ne loola ngay def mu waajal loola yow nga daal di wiiri def ji leneen ñun nag àdduna noonu la ñu def ngay na àdduna njuuy nañu ah, àdduna njuuy nañu Mhm. wakaana te nekkoon na ak dahru diiru jamono yar mii naa mu ñuy sànni si xaaman ay jum ay ay ay ay ay euh, ay xeet ay xeet maanaam jamono ji daf ñuy jàpp di ñu sànni xeet mooy flèche di ñu ko di ñu ko di ñu ko di ñu ko jam rek waaw tey tey tey tey nga naq tey tey nga jékki-jékki xëy rek nekkoo dum maanaam dama nga nekk de mauvaise humeur rek tey nga xëy alal amul xaalis amatul waa nga banque tey nga xëy feebar tey nga xëy ay ay yu metti yu tar ñoo dul xalaat ñëw fekk ci la tey nga xëy leneen ak leneen tey nga xëy dee jamono ji ñu dóor rek ay ay ay ay waaw léegi nag suñ jamono yu njëkkee comme que jamono léegi daf noo war léegi nag dañoo jàpp bi ñu dóor ay ay ay ay saa yu ne sa maam dañuy fente ba sonn waaye mu am yu bari yu dal am na yu dul dal nag mais bare bare dañuy dal te bokk na ci mooy tàggoo ta ta tàqali ko gi boobu moom moo ci gënoon a metti sax waaw moo tax fa am na. moo tax jeexal na zaaka loola maanaam mooy jamono ji ni muy jàppee gaa yi di sànni xeet di jam di jam di jam rek ci la jeexale aadatu comme ni mu daan doxale rek kuruun yi sama jam sama maas jëpp sama maas jëpp dee nañ toll man man man rek maa fi des nekk mag ñama nekk ndoloon xale yi mooy budulul na yiraat yooyu ñuy wax weer yu leer yooyu ñoo ñëpp fi mu toll màggat na ñenn ñi dee man maa ko def nii ni ci dum problème am na wakkuntu te maa ngi nekk koo xam ne arumu maa ngi sàkku on bat dahri dellu ci jamono maanaam ba nga xamante ne na ma ko gërëme woon na ma neexe woon neexaay woowa dellu ci waat loolu rek laa nekk di bëgg dina bët xattaa mbete ayistu ma daa di mujj euh, euh, naagu ca ayistuma naagu ca maanaam dem ba daal loolu mënatu la nekk jamono ji mënatuma dóorati jamono ji fi mu toll li ma ci daan yaakaar maanaam nawoon daal dootul nekk ci mukk noona léegi àdduna jeex na maanaam daal dama rëdd yi ñëw finalement quoi sama yaakaar mujj naa tas lool. bi zaaka ci boobu la mbir min ilmil yaqiin yi ci xam-xam bu wóor nag léegi nag nit ku pour nii dafay toog di njox di xalaat ak yooyu mais léegi leer na ma ni jamono mënatu la wëlbati ko ba mel na meloon jamono yi neex yooyu noonu loolu c'est fini <coughs> te biir mi yamul ci lool ku daawiru nii dafay awoon teeg man al bërëb yi maanaam léegi léegi amatuma sax place bu fixe boo xamante ne fa laay nekk saa su ne maanaam bërëb yaa ngi awal teg man tey ñu ne waaw tey ñu yóbbu mu fële ginnaaw suba mu fële voilà ginnaaw suba maa ngi beneen place gannaaw suba ñu ne ma da ngay da ngay foog amatuma dara voilà tey sama benn jarbaat moom ma léegi kaay ma fat la jamono foofu sama benn doom ñëw ne ma bon jamono yii mën ngaa ñëw. ñu daal di may ñu may wëlbati rek fu ne ñu yóbbu ma dëkk maanaam dëkk bu may dox rek mais comme que man sama xel yëpp ci daado kese la ne munu maanaam munumaa toog fenn parce que bu ma toogee sama xel ne ci daado ma del ma ma ma jóg dem dem feneen jóg dem moo tax tu daawilu nii di ja di awoonteeg man al amaakinu bërëb yi laa anisul boo xamante ne awma ak wértal si waa lu dul shadwil xamam parce que ku nekk daa am ay ay aajoy boppam maanaam man fu ma demee ñëpp dañuy xëy dem seen yoon ak doxi seeni soxla man ma toog rek léegi nag di xalaat daa doo kese mu préoccupé man te amatuma lan kenn ku may wéttali si waa lu dul shadwil xamaam yi euh, wayu pittax yi pittax yi way rek ñoom ñoo may wéttali si ma te sax loolu mooy bu fekkee fa nga nekk am na ki tax parce que boo nekk ci place yi nga xam ne ki tax amu ko moom silence bi silence moo lay moo lay wétt ki tax di way alal rufu nii ci kaw banqaas yi ci kaw maanaam cari garab yi ci kaw car yi léegi nag wa daadal daada nag maanaam daado <coughs> daado ay daanu xat dëgg-dëgg waayilu maa ngi dellu ci ci daanu nag léegi maanaam moom fi mu comme euh, mi ngi dem maanaam bi mu bi mu bi muy waxtaan ak daado daado faalewu ko mi ngi dem di fàttali ko jamono yu neexee léegi nag muy wëlbati ko ne ne na non non non maanaam mënumaa ré di ñëw ci lii xaaral ma delluwaat ci daado xool ba xam danaa am dara bo mu delluwaat ci daado sa dëgg-dëgg waaxilu maa ngi dellu ci wax ci moom antu salli ngir mu dëfal fu aadi sama xol aw war a bokk sax maanaam bu dëfalul sama xol sax uraaxa mu féexal mu bokk maanaam sama jooy yu kaw yu metti yu kawe mu daal di ma ci ah mu féexal ma ci bopp moom mais moom jéemul dara mais li ci yéeme mu ne wata xaru ma ngay ree bii ci man maanaam ñu ree maanaam xam nga maanaam mooy yëj man daf may yëj di ma di ma mokkee di ma kókkali waaw kay ba xam di ma kókkali parce que ree ak reetaan looloo leen wutale reetaan moom mooy mooy reetaan ree nag mooy kókkali li bu si ngir weñ sox maanaam mooy musiba yu tar yi nga xamante ne mënuma koo jañ te maa ngi bëgg maa ngi bëgg mu dem te mënuma mënuma ci dara wattiraaleen ak lool yooyu yëpp maa ngi ci mais daadowaa maanaam daadoo maa ngi mel ni existé wu ma waa maa xam nag yërëmuma benn yoon balaa waaw waaw yamul ci ankay yamul ci ñàkk maa yërëm zaada dafa yokk sax sujuuni sama njàqare samay tiis yëpp dakaa da ko da daa nekk di ko yokk maanaam mboolem manière yi muy def day yokk sama sama njàq rek sama tiis waaw daado daal moo tax xeetu xeetu mbëggeel gi euh, relation yi dafa metti maanaam koo xamante ne faalewula yaa ngi daw ci ginnaawam maanaam sentiment bi xam moom lay teg ci ci ci ci affaire yi maanaam sentiment bu réel la quoi maanaam maanaam ñoom ko ko mës a dund sax maanaam baat yi muy teg ci mbir yi maanaam da nga xam ne kii li muy dund metti la <laughs> ah waxat te kat dëgg-dëgg am naa jeexal na la àll baatu xëy na. al umra sama dund mi nii ci man saa su nekk ma toog naan xëy na daaw ah, ah xëy na daaw dana mos a soppeeku <laughs> xëy na daaw ah amaan na rek eh, buñ toogee tuuti daaw dana dana doxalin ah xëy na mu wàññeeku xëy na ah maanaam xëy na boobu ma nekk fu ma toog rek naan fu ma toog rek xëy na laa xëy na nag ma daaw rek eh, xam naa benn bés dina jot rek mu xalaataat. xalaataat nañ nekke woon mu dellu da ah xëy na maanaam loolu nag dem ba jeexal sama dund fi mu maanaam dem naa ba nga xamante ne nag léegi sama dund amatul amatul beneen beneen préoccupation lu dul toog naan xëy na xëy na xëy na te xëy na ku taal boobu maanaam du defar dara mu ne wa diinul ayni wa diinul ayni moo tax nga doxalinu jigéenu jongama doxalinu jongama ak bax moo gën a ñaaw kulla diini bépp doxalin maanaam jongama joo bëgg bëggu moom moom bëggu keneen la bëgg ngay doxal ak moom moom doxalinam moo gën a ñaaw mbool fekk doxalin <laughs> amiin waaw du la saale da lay kokkali di la ree lo loo ñëw mu sa alal bi nga yéene ko lépp mu mën na jël lépp maanaam ratt la ba nga set wàcc ba pare boole koog naan sama dof bi waaw ba pare nag naan xamul boppam waaw waaye bàyyi koog man loolu mooy diini jongama mooy doxalinu jongama mooy aadama parce que baat wayin day euh, maanaam day appliqué wu ci góor ak ci jigéen yépp maanaam ci maanaa boobu bu dee kon góor la doon doon maanaam mooy comme moom jigéen lay waxal daado kon li wax mooy jigéen lay wax mais maanaam mooy jongama jooju waaye bu dee bu doon góor la tamit mooy mooy yenn booy discours yi rek quoi voilà ñoom it dinañuy doxalee noonu ci benn mesure sama mère bi sama voilà gérer am lu ñuy voilà ñu ñu doxalee affaire rek voilà waaw maanaam euh, moo tax doxalinu jigéen ñi léeg-léeg dañ ci am bërëb yoo xamante ne maanaam mbir yoo xamante ne euh, boo ko toppee da gis ni maanaam ay mbir la yoo xam ne xa Yonent bi sallallahu am na ñu ci cité ne yooyu ay seeni doxalin la yoo xamante ne yu ñaaw la bokk na ci mooy lim ne leen wax ne. Euh, tufsir na laana wa takfur na arsh na da ngeen a bëri loo di rëbbee su bokkut ma la xasaatee ñaañaate wax wax ju ñaaw ba pare da ngeen a dañoo bëri tamit lan lu ñuy weddi ak dëkkaale bu rafet ba nga xamante ne boo dëkk boo nekkee ñoom mën nga leen a defar njekk ak teraanga da téeméeri benn yoon dong lañ lay laaj loo amul wala ñu bëgg lu nu ma lu nu mënta jot wala yu mel noonu daal ni mosoo ma defal dara de toute façon li ma defal yëpp dafa normal kese amul lenn loo xamante ne amul sacrifice boo ci def amul benn mbir moo xamante ne eh, lu lu anormal la defuloo ma dara waaw wala mosuma gis ci yow lu lu lu baax maara aytu min ko xayran xat mosuma gis ci yow lu baax loolu ay doxalin la par exemple yoo xamante ne globalement jigéen ñu bari noonu la mel maanaam looloo tax boo nekk ci jigéen ñi bul xaar ci ñoom marsalal euh, ñu bañ a mel nii maanaam moo tax lii bul ko jàppee sikk buy tax maanaam bu bul ko peser ci benn balance yow loolu sikk bu mel nii bul ko peser ci benn balance parce que tout simplement dafa xaw a nekk seen aada am na tamit yoo xamante ne euh, mooy maanaam bëri ay ay ay bëgg-bëgg ay bëgg-bëgg yoo xamante ne warut maanaam du lu war luxe rek la te ñoom dañ koo jàppee ne daa nécessaire loolu tamit ci ci ci ci ci gaafi ci moom gaaf yi la bokk am na yeneen yoo xamante ne masalan wax ju ñaaw par exemple wax ju ñaaw jooju rëbb yi maanaam lu demee nekk ay xaxaar maanaam nga xamante ne euh, loolu jikko ju doy waar nga xam ne luñ ci kenn beneen bi beneen jikko tamit bokk na ci jikko yi ñu amee mooy lu demee nekk maanaam euh, xamuñu waaju baax xamuñu waliyu xamuñu boroom xam-xam dara li leen neex rek lañ xam voilà am na am yeneen nag yu bari bari bari bari yoo xamante ne lool nag mu ne kon wa diinul moo tax aaday baaxu doxalinu jongama ak baaxu kulla diini moo gën a moo yées ci ci ci doxalin rawatina bu fekkente ne yow da kaa bëgg te mu bëggu la maanaam jikko yu sew yu bari bari bari bari bari di nga ko gis ci ñoom bu boobaa jikko sew yu bari sax moo tax nag mu ne mata saa yoo xamante ne maanaam ndegam ne nag maa daana mi ngi sax baxru ki say géej yow daado min ko dóorim ci di nëx lu nekk jiim naa ko maa ngi def naa lu ne pour daado au moins nga fàttaliku bëgg ma fàttaliku démb boo ma bëggul sax nga def semblant daal di féexal sama xol bi waaye daado defoo yooyu yëpp nekk fii di njeegat njeegat di dindi ay benki ñenki te loolu daf may yokk problème rek daf may yokk rek ma lay gën a bëgg te te te te mënatu noone nga di ma ree di ma kukkali ah te man lu ne ma sañ koo def ci yow waaye yow mënoo ci dara muy géej goo xamante ne maanaam sama géeju mbëggeel la waaye bu ma ko indee yow jéemoo ci def dara lu dul ko ba mu nëx maanaam saltel ko tilimal ko fegal yow nii la suba na la fafaafin sellal na rek moom salsalin te neexa naan baxrul amini géej yéen ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu sellal bu bu bu ku wóor ku wóor ah li maanaam léegi bàyyi ma dem ci kooku maanaam lam doon wax ci daado yëpp da ko wax rek waaye daado tax ko woon euh, nga xamante ne maanaam li nga xamante ne lu mat a lu ñu war a fu ñu taxaw la insha allah mooy dañuy dellu waat ci relation bi mu am ak daadoo boobu ba léegi maanaam ñu xool ci yoonu sóobu maanaam mooy mbëggeel gi nga xamante ne mooy euh, buntu lépp xaqiqatan euh, wilaaya maanaam mingoo ak borom subhaanahu wa taala lenn moo koy déterminer mooy mbëggeel maanaam gis nga daadoo ni ngay man ni boo mel ak noonu daadoo ni nga mel moom noonu maanaam ngeen bëggante maanaam moom moo établir seen relation yaag moom yaag daadoo li tax seen dund daan neex ku nekk ngeen daan dem di toogandoo di waxtaan waxtaan yu neex yooyu di dem ci euh, ci plage yi di dem ci resto yi la ngeen ànd ci parc yi ànd ak gaa yi ngeen di naanandoo di nuit blanche di naan ci sarxat bi euh, bu dëgër bi ak yooyu yëpp daan am li ko indi woon mooy lan muy bëggante ja nga mën a am ci moom lu ne mu mën a am ci yow lu ne loolu mbëggeel moo ko moo tax li gën a màgg te gën a rëy li nga xamante ne moom la nit di sàkku te war koo mën a jot mooy bëgg mbëggeel gi muy am ci yàlla mbëggeel gi muy am ci yent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu képp ku am rek am na lépp borom subhaanahu wa ta'ala dane qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum waxal ne su fekkente ne sopp ngeen yàlla ci mu dëggu ci yéen topp leen ma man moo tax saafin salsal bi ndax moom am topp leen ma léegi tey yàlla dana leen sopp sopp bu kawe ba pare sopp loo leen lépp jéggal fu leen seen bàkkaar yi maanaam mbëggeel moom muy buntu yàlla bu mag bi képp koo xamante ne da nga caa jaare da ngay yegg te da ngay jokkaloo boo gisee euh, relation bi mu teg connexion bi mu teg moom ak Daado ñuy waxtaan moom Daado mu koy exprimer maanaam xol bi ni mu koy ñaase ba pare di jël mbëggeel di ko abal paaka boobu nga xam ne muy dagg xol bi sans waaw euh, benn yërmande maanaam mbëggeel boobu moom mooy mbëggeel gu kawe gi ñuy wax bu dee mbëggeel googu nag dafa am ñaari wàll dafa am li nga xamante ne nit ki daf koy fàggu day def ay effort day jéem a def ay euh, sàmmonteeg farata yi di jéem a respecté naafila yi digganteem ak boromam subhaanahu wa ba am mbëggeel maanaam bu bu juddoo ci moom ci loola mais léeg-léeg day nekk loo xamante ne wax bii rek la maanaam yàlla moo lay may mbëggeel googu mu nekk loo xam ne day naturel ci yow parce que mbëggeel mooy maanaam dafa bokk ci sifatu fi'al yi maanaam mooy loo xamante ne yow doo ko tey maanaam parce que mbëggeel boo gisee li mu doon wax bokk na ci li mu wax daado mooy bëgg gi mu ko bëgg mais malgré yii yëpp man sama mbëggeel dara day yokk rek maanaam mooy ne amul raison maanaam xamul lu tax mu bëgg parce que bépp mbëggeel boo xam ne dafa am raison rek maanaam du mbëggeel bu wér maanaam bu ne lu tax nga bëgg kii nga ne daa rafet taar bi bëgg lu tax nga bëgg kii daa am bi nga bëgg lu tax nga bëgg kii daa am xam-xam xam-xam bi nga bëgg lu tax nga bëgg kii moom ma fajoon bi mu feebaree loolu nga bëgg maanaam mais bëgg gi kii dama kaa bëgg te xaw ma lu tax loolu muy vrai bëggee maanaam boobu noonu lépp lu jugee ci ci soppe bi rek day ci yow maanaam nga gis ne bi muy wax daanaka pare na pour lépp mbooleen xeetu sacrifice yi pare na ko loolu mooy ko bëgg yàlla ku bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam noonu lay mel amul lu mu dul pare def lépp luy xeetu sacrifice pare na ko def moom kay laaj bi mooy ndax yàlla bëgg na ko waaw wala déet ndax yonent bi sallallahu alayhi bëgg na ko waaw wala déet ci biir ñooñu nga xamante ne te ñooñu ñooy vrai nitu yàlla yi comme ni nga xam ne noonu la ko waxee ci taysiir bi ahlul mahabbati ahlullahi allah ñi nga xam ne ñoom dañoo amee mbëggeel googu noonu ñu ñooy vrai nit yàlla yi moo tax képp koo xamante ne borom subhaanahu wa may maqaama yi gën a kawe maqaama yëpp daf lay may mbëggeel ndax boo xasee ba bëgg dootoo contrôler ci maanaam dootoo amati contrôle ci mbir mi maanaam yow li ngay def day nekk lu xeebu ci say bët te mbëggeel yi tamit ay façon la borom bi subhaanahu wa ta'ala façon yëpp daf ñu koo defal pour ñun ñu mën a xàmmee maanaam ñu mën koo xam moom maanaam ñu mën dem wuuti ji mbëggeelam moom maanaam ndax bëgg gi nga bëgg alal wuute na ak bëgg masalan bi nga xamante ne moom nga bëgg sa oto wuute na maanaam bëgg gi nga bëgg bëgg euh, xaalis bi ak bëgg bi nga bëgg oto bi ñaar yooyu wuute nañ wuute na ak bëgg bi nga xam ne moom ngay bëgg sa xarit boobu tamit wuute na façon bëgg bi du na ak bëgg bi nga xamante ne moom ngay bëgg euh, sa ay wala sa doom yooyu tamit wuute bëggee yi façon bëgg yi dafa wuute wuute ak bëgg bi nga xamante ne moom ngay bëgg sa soxna wala sa borom kër boobu xeetu mbëggee tamit wuute na wuute na sax ak bëgg gi ngay bëgg beneen soxna boo bëgg a takkaat ci jamono yii di ñëw maanaam yaa ngi jamono ci toll ci jamonoy la ba boobu tamit bëggeel boobu sax wuute na ba tey bëgg boobu wuute na tamit ak bëgg bi ngay bëgg par exemple nitu yàlla bi noonu la wuute bëgg bi ngay bëgg yeneen bi sallallahu alayhi yàlla loolu nag moom moo tax nag yàlla ak yeneen bi sallallahu alayhi maanaam mooy yent bi ne zaaka xalaawatul iman moo tax ki nga xamante ne mos na caf kay njum yàlla dëgg te al iman moom mooy garab googu mooy shajaratul kawni bi moom la yeneen bi saa salaam bi wax ne maanaam garab la goo xamante ne am na juróom fukki car ak juróom mooy garab googu di jëmm yeneen bi ci boppam sallallahu alayhi wasallam maanaam garab googu ah, caf ka fruit yi muy génne ki mos càkka gi mooy koo xamante ne ah, ah am ci beneen xadiis man radiya billahi rabban wa bil islaami diinan wa bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasuula képp koo xam ne gërëm nga yàlla mu nekk sa borom islam bii nga gërëm ko mu nekk sa diine maanaam nga d'accord ci ne sama mode de vie yépp islam bu koy régir Seydina Muhammad nag sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla yabal ngir mu won ma nan lay doxalee loolee nan lay doxalee li yàlla bëgg te loolu moom mooy baatu laa ilaaha illallaah Muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye loolu mooy garab gi mais naka ngay xamee ni kii càkkee ngëm bi gi am na ko mooy bi mu wax ci xadiis Seydina Anas bi radiyallahu anhu mooy bi mu ne bi mu naan euh, an yakuna allaha wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam ahabba ilayhi min kulli shay mimma wala boog mimma siwahuma yàlla ak yenentaan bi sallallahu alayhi wa nekk gën sopp fa moom leneen lu dul yàlla ak yenentaan sallallahu alayhi wa gis kon bëggin nga indi maanaam bëggil googu moom mooy waral loolu ñaareel bi ci def mooy wa an yuhibbu rajula la yuhibbuhu illa lillah mu bëgg nit du ko bëgg lu dul ngir yàlla kese ngir yàlla kese googu nag muy définir liñ doon wax sànq alal taxul am-am taxul mën-mën taxul lu mu la régler taxul xam-xam taxul lenn taxul lu dul ne yàlla rek a tax parce que kii dafa nangul yàlla man ma bëgg ko kii dafa nekk koo xamante ne dafa sopp yàlla ak yeneen tamit saa sax ma sopp kii dafa koo fekk ci jumaa ji ci jàkk ji muy julli ma bëgg ko dafa ñuul dafa weex dafa xonq dafa chocolat dafa bleu sama yoon nekku ci yàlla la bëgg moo tax mu nekk ci jàkk ji tey ma gis naa ko bëgg naa ko voilà maanaam mbëggeel googu maanaam moo tax mbëggeel googu dafa bokk ci cosaan yi nga xamante ne ci fondement ba pare beneen bi ci def mooy mooy wa yakrahu an yarji'a ila al-kufri kama yakrahu an yuqdafa fi an mu bañ ñu dugal ko maanaam di delluwaat ci kéefër maanaam ak mooy yàlla comme ni mu bañee ñu ko doon jël di ko dugal ci biir safara maanaam benn mooy yàllaa nga ni bàkkaar la maanaam ni muy bañee bàkkaar bi ak lu mën a xew contre vents et dina xeex parce que tout simplement bàkkaar bi bëgg comme ni nga xamante ne noonu la doon noonu lay bañee tey ñu jël ko di ko dugal ci biir safara maanaam ni ni maanaam tey buñ taaloon ab séddu fii wala jël fuur bu mu tàng ba mu gis ne fii fuur waawee tàng na jël ñu sànni ci bant ci biir gis bant bay lakk waaye ñu jël bëgg koo dugal ci fuur wi ni ngay gis ni muy xeexee noonu pour bañ a dugg ah maanaam nay xeexee noonu pour bañ a benn bàkkaar loolu mooy wane ni kii dafa bëgg yàlla ak yeneen bi te ba pare loolu mooy wane ni caf kay ngëm yàlla mos na ko caf ka googu nag boo ko mosee ba noppi da am lu ñu tuddee ak suk ak sukraan wal fanaan ñu koy tamit as-sukr mooy ak màndite maanaam boo ci lekkee lekk ci ci cafka gi cafka gi bu ëppee doole rek mooy comme fara sarxadin boobu muy wax da ngay dem ba nga xamante ne fara sarxadin waaw da ngay ma fa maa yàq zaan fii daaji junoon yi amul kenn ku yeewu maanaam lu tax parce que da ngay jeex ci yàlla lëndëmaa yu adduna bi parce que adduna bi parce que jant bi mi ngi fi moo tax dafa leer naññ bu bëccëg joxee waaye adduna bi jikko yi fi ne doxalin yi ni mu mel système yi ni muy dox ainsi de suite dafa lëndëm këris ci lëndëmaayu këris boobu yow doo ca yeewu ndax lan ndax dangaa jeex ci sàngara kan bëgg yàlla ak yonentam bi sallallahu alayhi moo tax yow adduna bi day xew du la impact parce que yow amuloo problème nga mel ni maanaam maanaam al maanaam loolu sukkuraan googu maanaam ak sukkur ak fanaa gi nga jeex takk ci yàlla moo lay dugg te loolu ngay jeexee ci yàlla noonu ngay jeexee ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam ngir ni jëmmi jeex ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam mooy jëmmi jeex ci yàlla loolu mooy yoonu muhibbuna yi maanaam soppe yi ahlul mahabba ñooñu nga xam ne ñooy ahlullah exemple daado bi nga xam ne nag moom la jël dafa am lu mu ciy tegke la parce que daadu ñu ngi jógee ci ab daada pour jigéen la nag boo xoolee baat bi dafa simple façon waxee bi daadu comme sahl maanaam baat bi dafa simple ni koy waxee déjà kon mooy simplicité wu mooy xanafiyatu samha bi yeneen bi wax sallallahu alayhi wasallam ne dañ ma cee yabal bu'istu bi samhati bil bil hanafiyati samha dañ maa yabal ci hanafiya bii nga xamante ne dafa dafa nooy yomb mooy yomb di xot dëngul jéngul alquran ak sunna mais aussi daad comme ci daadatu la jóge dafay tegtale beneen mbir ndax ak daanatu mooy dox boo xamante ne say jéego day gàtt ni ngay doxe day gàtt waaye da ngay gaaw cop cop cop cop yegg loolu mooy ak daanatu maanaam mooy lan lu tax mooy taamu bi mu taamu baatu daamu ci mbir mi mooy dafa taamu tur boo xam ne day wane ni mu bëggee gaaw a yegg ci yeneen bi sallallahu alayhi wasallam te bëggu ci def effort boo xamante ne day day ven maanaam coono boo xamante ne day nax saay bugg ko ci def dafa bëgg rek directement mu yegg ci yenente bi sallallahu alayhi te du jaar ci yooyu coono yëpp te loolu nag leen na koy maye mu nga jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam dès le départ dès le yi yenente bi sallallahu alayhi wasallam nekk sa objectif bu automatique maanaam bu gaaw nga teg ko ci sa kanam ci lépp bu ko defee nga màndi boo naanee ci géejam gi faw nga màndi ndax géeju leer la boo màndee ba leer gi te loolu lu ci gën a gaaw ginnaaw bi jàng alxuraan maanaam ak nekk koo xamante ne da ngay sàmmonteeg sunna mooy di bëri looy tari salaatul faatiha nga xamante ne sa deret ji day mujj dem ba nga xamante ne ak sa ñaq yi sa lépp day mujj nekk ci signature salaatul faatiha boobu nga nekk toq ci biir géeju yenent bi sallallahu alayhi nga nekk moom mu nekk yow mu ne la ah, ana anta minni wa ana minka ana minka wa anta ci yow laa bokk yow man ci yow yow nga bokk ci man su ko defee su lépp dëppoo ak yenent bi sallallahu alayhi googu giis nag moom lay tudd naan mataamaa daana baxru yow man comme yéen seen géej yeneen ñeen ñeneen ñëpp daanu yéen ñëpp maanaam daa parce que jigéen jooju noonu ci xaqiiqa dëgg-dëgg symbole adduna la mooy adduna ak li nekk ci biir loolu moom mooy symbole jigéen jooju parce que mboolem moo tax euh, moo tax inna min azwajikum wa awladikum fitna bi alquran wax ak zuyyina lin-naasi hubbu shahawaati mina nisaa moom la njëkkee bànneexu àdduna yëpp yi nga xamante ne nit dañ ko cee dañ ko koo maanaam taaralalal mooy bànneexu bu ak ci jigéen moom la njëkkee doo ko wax wal qanaatiril muqantarati mina az-zahabi wal fidda ak ay jal yu rëy rëy rëy yu ñuy jal ci ay or ak xaalis ay milliards fi mu Euh, góor gu bëgg benn jigéen dëgg dëgg dëgg te mbëggeel bi raxu dara raxu ca daa jeex tàkk ca ndaw sax boo ko tegaloon ko un milliard nii waaye ndaw si da nga koy ñàkk wala nga jot ci ndaw si ñàkk milliards yi ndaw sa lay préféré moo tax euh, <laughs> loolu xattaa dégg nga wax doom yi sax la wax ne maanaam jabar yi la jëkk tudd ne ñoom ñooy fitna dooga tudd doom yi maanaam mooy di jigéen ji fitna gi mu la mën a dugal moo gën a garaaw sax sa doom tey lim la mën a jaral maanaam bu mbëggeel nga yeggee ci ci palsisme bi ci niveau bi gën a kawe maanaam loolu nag ay image la yu borom subhanahu wa defal ngir ñu mën caa xamee nan lañ war a mer moom nan lañ war a mer ak yenente bi sallallahu alayhi wa moo tax ji euh, ji ji jara dugg nag feey ca te booba du nëx te sell la mooy bu yenente bi sallallahu yeneen beneen bi àdduna la yëpp yëpp fi àdduna la lëndëm këris la def amma fi ñuy jeexale mooy fi muy waxee ci faraax féex googu nga xam ne moom la mujj def nga xam ne def affaire yëpp da ko submergé maanaam sentiment yi mu am ba nga xamante ne mënatu la nekk ci leneen loolu borom bi subhaanahu wa daf kaa def doomu aadama yi tamit maanaam nit koo jeex tàkk ci yàlla maanaam bëgg yàlla bëgg bu waxu dara te mu dëggu ci te sell ci te mel ca war a mel kooku day mujj nekk ak borom bi mel ni comme si yàlla moom maanaam moom rek la nekkal sentiment boobu borom bi subhaanahu di ko jox ci ne dama laa am jagleelal sama bopp dama laa téye ngir sama bopp kese tax jëlal la sama bopp loo bëgg dinaa la ko defal waaye boobaa moom du bëgg lu dul yàlla rek loolu nag euh, moom mooy sóobu bu mat te loolu justement moom euh, exemple bi mu joxe moo tax boo xoolee exemple yi mu doon tibb yëpp benn par benn di joxe daadoo lii daadoo nii daadoo yooyu yëpp day expliquer rek li nga xamante ne moom la nit ñi di jaar adduna boo ci nekkee fu nekk nga dem fa lu ne nga def ko projet bu ne nga am ko ci lu nekk bu préoccupé la ba dootoo talati yàlla dalay nax comme ni daadoo def nii dégg nga nee na waxat af naa laa àllal umra bi nii xëy na xëy na jeexal na sama dund saa yu nekk nga naan xëy na tey suba dinaa am li gën suba dinaa am lii suba dinaa gën a réussir affaire bi suba dinaa gën a kii ba sa dund jeex tàkk te comme ni mu ko waxee yar mi yar mi naa si xaaral daf ñuy sànne ay fett voilà si xaaral ay fett lay tekki voilà daf ñuy sànni ay fett di ñu jam rek toujours am na am na lu musiba bu mu dóor saa yoo xëyee am na musiba lu la àdduna yi dóor après day wàññeeku ñenn ñi dañuy gën a kawe la ñu ci des rek ñuy musiba yi moom noonu la deme léegi nag soo muusee da ngay xool kadul jeex nga jàpp ci moom ki nga xam ne géejam dafa sell nga jàpp ci kooku moo gën koy jàpp ki nga xam te ne géejam dafa nëx munoo caa naan lu neex munoo caa sangu ba fet parce que dafa nëx tilim na te yow ni ko bëggee moom bëggewu ko noona maanaam lam la jaral daf lay wor moo tax mu ne noonu la def rek noonu la jeexalee sama maax yëpp ñun ñëpp la day jeexal takk ba jeex te nit ki dem mu dem ba am ci ilmul yaqin amaan na foofu dinañ ci ñëw ci jotaay bi di ñëw insha allah ci yaqin boobu nit ki mu war a am aussi maanaam nga xamante ne day jëf koy wóor ne àdduna da koy wor maanaam loolu certitude la war a doon amul kenn tey ci nit ñi fii ak feneen fu dul fii ku jàpp ne tey adduna dina ko fi bàyyi alors que ñu ngi gis bis bu jot ñu koy tàggee ay nit lu nit dal xel dal xel dal xel loolu moom dana ko wóor ni adduna du ko fi bàyyi maanaam dee moom dana mën a ñëw kañ la kañ la xamul mais ndax dana ñëw du ñëw moom moom leer na ko ak képp ku sopp nag képp kuy xaritam képp kuy àndandoom na ko leer ne moom moom leer na ko ne kii de dina bés dana ñëw soit man ma dee mu suul ma wala moom mu dee man ma suul ko waa c'est une waaw ay boo xamante ni ñun ñëpp xam nañ ko kenn ci nekk ci ñun ñi am na bàmmeelam bu koy xaar <coughs> te kenn bu ci rëcc de maanaam te lii nii jaru wax parce que évidence la kon nag waaw gannaaw loola éternité bi nar a xew teeñ faa nekk ak ka fa am njariñ yàlla yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax euh, insha allah dina ñëw ci yaqeen boobu ci jotaay bi di ñëw balaa ñu bu ñu tëralee ba pare insha allah euh, su ko defee après ñu mën a jeexal